suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon agsi woon nañ ci mbooloo mi nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam bi mu waxee armeem yi bu leen xeex ak kenn lu dul ko xeex a yéen wa allaa yuqaatilu illa man qaatalahum dafa am ñoo xam ne da leen a seppi ci loolu ñoo xam ne exception lañu comme ni ko imaam ibn Isaaq waxe raxmatullaahi aley mu ne dane ñooñu moom même bu ngeen leen trouver ñu ngoy di làqatu ci suufu mbalaani kaaba gi sax faqtuluhum na ngeen leen faat ñooñ nag lañ commencé woon doon lim gisoon nañ nombre bi ci jotaay bi weesu selon imaam alxaafid ibn Hajar raxmatullaahi alayhim mi nga xam ne def na recensement bi ñooñu ñépp ci différents téere yi nga xam ne tudd nañu ne keroog aleyhi salaatu wassalaam ñi mu xam ne waxoon na diw ak diw nañ leen ko faat ku ngeen leen gis na ngeen ko faat gisoon nañ ne recensé woon na ci selon moom imaam alxaafiz wit góor ak six jigéen ñun bi ñuy tudd ñuy gisoon quinze waxoon nañ la loolu li ko indi simple na ndax wax yi am ci xëynatin yooyu ñaari chanteuse yooyu est-ce que ñi ñu tudd ñu nekk ñeent ñeenti jigéen lañ tudd fartana qarina ak arnab ak umm saad imaam alxaafiz ne rahmatullah aley dafa mel ni ñoo ñépp ñaari nit lekk lañ moom dafa jàpp ne peut-être que benn ñaari nit lañu rek du ñeenti nit ñee seen tur yeeg seen dàkkantal yi la nit ñi di wuute noonu entre fartana qarina arnab ak ki nga xawante ne mooy ummu saadin léegi gisoon nañu ki njëkkoon a tudd moo doon te ñu gisoon tarjamaam ci say ci jotaay bi weesu walillaahi alxamdu wal minna <clears throat> moo doon seydina abdallah ibn saad ibn abi sarh radiyallahu anhu wa arda malgré li mu defoon yépp gis nañ tarjabaam xam nañ ay mbiram léegi mujj na <clears throat> bi ko seydna Usmaan indee radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu nangul ko tuubam ba defuñu ko dara mu mujj bokk min fudalaa'i saxaabati rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ba gis nañ ni mu faatoo dafa julli sëlmal génn ci julli sëlmal benn côté laata muy sëlmal ci càmmoñ bi suñu boroom daal di jël ruuxam radiyallahu anhu wa ardaahu anna bi kon ginnaaw ginnaaw abdallah ibn Sa'd ibn abi sarx keneen koo xam ne waxoon nañ la ñu njëkk ñi ñépp imaam imaamu ahlu siyar wal maghazi imaam ibn Isxaaq daal di noonu leen tudd voilà ndax ginnaaw bi mu tuddee ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa tudd ay nit ñoo xam ne siite ñoo xam ne nee na bu leen bu wa in wujidu taxta astaaril kaaba nañ leen rey amara bi qatlihim wa in wujidu taxta astaaril ci ne ñooñ nañ leen faat même buñ leen fekkee ci suufu làmbaayu ka li ñuy solal yérey kaaba gi ñu fay làqatu mu ne woon moom imaam ibn Isxaaq minhum Abdullah ibn Saad axu bani Aamir ibn Lu'ay moom gis nañ ko walillaahi alhamdu wal minna ki nga xam ne moo ci tegu <coughs> te imaam al-Xaafid ibn Xajar tamit recensé ko imaam ibn Isxaaq mu ne wa Abdullah ibn Xatal rajulun min bani Taym ibn Gaalib keneen ki nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa digal la ko faat keroog mooy Abdallah ibn Xatal waaw mu ne rajulun benn góor la woon boo xam ne min Bani Taym ibn Ghalib ci waa Banu Taym Taym moomu di doomi Ghalib moom Abdallah ibn Xatal ci foofu la bokkoon ah am na nag am na ah, eh, <coughs> ñu ne non non non du Abdallah de voilà du Abdallah waaye Abdul Uzza la tuddoon ibn Xatal imaam alxaafiz ibn Kasiir raxmatullaahi alayhi bi mu ndee waxu imaam ibn Isxaaq bi eh, nga xam ne dane Abdullah ibn Xatal la tuddoon kii dane imaam al al al xaafiz ibn ah, ah, Kasiir boroom tafsir bi imaam al xaafiz ibn Kasiir taalibe imaam al Mizzi <coughs> eh, raxmatullah alayhi dane qultu nee naa wa yuqaalu inna ismuhu Abdul Uzza ibn Xatab contrairement l'imam ibn Isxaaq <coughs> raxmatullah alayhi na Abdullah man imaam ibn Hajar eh, eh, imaam ibn Kasiir nee naa këne turam nee nañu ne këne turam Abdul Uzza ibn Xatal la te imaam al-Hafiz ibn bi muy bi muy seen tur ci al-Isa ci baar yi boobu dane Abdul Uzza ibn Xatal moom Abdul Uzza la wax léegi nga ne ma eh, mais mais loolu moom nan la mën a demee noonu ñii ne Abdul Uzza ñii ne euh, euh, non non non non kii la tudd quoi Abdullah imaam al-Hafiz ibn Kathir bi mu waxee lool mu ne wa yuhtamalu wala wa yahtamilu annahu <clears throat> kaana kadhalika thumma lamma aslama summiya Abdallah kene c'est possible kene Abdul Uzza la tuddoon xam nga gaari nga doon tudd Abdul Uzza muy seen yàllaay caaxaan jooju di Abdul Uzza di al Uzza mi ngay dégg alxuraan di wax afara'aytumul laata wal Uzza wa manaata thaalithatal uxraa alakumu dhakaru wa lahul unthaa tilka idhan qismatun diizaa ah euh, moom moom mooy mooy Uzza boobu la mooy seen yàlla boobu <coughs> ñoom kuffaaru Quraysh ni bokkoon na ci seen yàlla yi yu bari lañ amoon ñoom Hubal ñoom Laat Manaat Isaaf Naa'ila ak ñeneen ak ñeneen dinañ gis ci fatxu Makka yonent mi alayhi salaatu salaam ci euh, ñu ngi ci bu agsee ci Kaaba gi ni muy leen di dindee setal wecc <coughs> xërëm fa nga xam ne mooy ci kaabatul musharrafa sharrafaha allah zaadaha allahu tashrifa mu ne amaana noonu la tuddoon imaam alxaafis ibn kathir amaana abdul uzza la tuddoon bi mu tuubee ñu changé turam tudde ko abdullah ndax yonent bi alayhi salaam loolu la doon def loolu masoon nañ ko tudd ko ne yenn tur yu mel abdu ay abdu abdu xajar <coughs> abdu shams yooyu boo tuubee dalay changer day changer tur bi danaan la nga changer sa tur parce que kenn du jaamu kenn ku dul jaamu borom bi waaw nit du ñëw di tudd tur yooyu moom dañ koo tere bokkul ak tur yi nga xam ne moom da ko doon changer parce que li muy signifier walla loolu kese nga xam ne bu nit kii bon moo tax <clears throat> dañuy nettali naan euh, euh, Musayyib Seydina Musayyib bàyyi al-Makhzumi al-Qurashi di bàyyi kii Seydina nu mu tudd Sa'id ibn al-Musayyib kenn yonent bi alayhi salaatu salaam dana changer sa tur ibn Hazn ne Musayyib saxaaba la woon Hazni mooy euh, Seydina Sa'id ibn al-Musayyib baay ji ak maam ji ay saxaaba la ñoon radiyallahu anhuma moom mu ne du changer tur boo xam ne ay waa ñooñu ma ko tudde mais yonent ma alayhi salaam waxu ko dara après ndax loolu noonu ndax Musayyib ji mooy ku ñu bërgal waaw surtout Musayyab waaw mooy koo xam ne nit ñi dañ laa bërgal abandonné la teg la nële léegi nag <clears throat> wala maam ji la woon Hazn Hazn la woon Hazn la waxoon changé kii bi sa tur bi voilà moom mu ne non non non am duma changé tur boo xam ne sama baay ma ko tudde ba moom dañuy nettali naan eh, eh, Sa'id ibn al-Musayyib da doon wax rahmatullah alayhi ne suñu kër ñoo taxit tristesse doonu fa woon jóg mais loolu nekkul loo xam ne mais abdu shams lii moom affaire affaire le fait que yonent mi aleyhi salaatu bàyyi ko ak saxaaba bu toll noonu xam na moos ne bu doon ne lu impossible loolu moom de impossible julli tudd yu mel noonu konoonte kon par force changer ko day nekk farata waaye le fait que mu bàyyi ko yonent mi aleyhi salaatu salaam bàyyi ko noonu loolu mooy wane ne euh, euh, amaana <coughs> dafa gënul voilà mooy dafa gënul c'est sûr le fait ko mën a ko changer ko mais. yu mel ni ay abdu shams abdul uzza abdu hubal abdu laata abdu manaata no yooyu moom dañ koy changer moom waaw façon tur yooyu moom baaxut mu ne nag amaana ma abdul uzza la tuddoon ba mu tuubee nga ne ma kii fu mu tuubee nga ne ma ne la waaw kay après loolu moo ñuy defal transition ci lan moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñu faat ko moom waa jii nii muy abdullah wala abdul uzza ibn xatal imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu mu ñuy wax lan moo tax mu ne wa innama amara bi qatlihi annahu annahu musliman fa ba'athahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam musaddiqan wa ba'atha ma'ahu rajulan min al-ansaar wa kaana ma'ahu mawlan lahu fa ghadiba alayhi ghadbatan shadiidatan ghadbatan fa qatalahu waaw wa kaana ma'ahu mawlan lahu yaxdumuhu wa kaana musliman fa nazala manzilan wa amara al mawla an yadbaxa lahu taysan fa yasnahu lahu ta'aaman fa naama fastayqada wa lam yasna lahu shay'an fa ada alayhi fa qatalahu thumma irtadda mushrika wal iyaadu billah mu ne moom nii boo gisee yonent mi alayhi salaatu salaam daal di digale ne ah ah Abdul Uzza ibn Xatal wala abdullah ibn xatal ku ko gis même bu lamasoo ci mbalaanu kaaba gi fekk leen ko fa daal di koy éliminer mu ne boo gisee loolu mooy ne euh, riwaay imaam ibn Isaaq yi nag bi gayri sanad la foog naa seetlu ngeen ko foog naa foog naa ça vous l'avez seetlu seetlu ngeen affaire bi këne eh, eh, riwaay imaam ibn Isaaq bi amul amul euh, sanad bi ah ah, <laughs> ah wax ngeen maa ngi door a fàttaliku benn affaire mooy eh, jataay bi weesu xam nga bi ñuy wax ci <coughs> affaire Seydina Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh maa ngi la doon wax yow yaa ngi wax rek. mais sa càllale bi moom dëgër na am dëgërul ba ma ne la woon euh, euh, bul am looy kii dinañ ko def après ci fin bi mais dama ko fàtte même bu dee ne waxoon nañ la kenn ku ko solo biñ lay wax Seydina Abu Dawud imaam al imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaani rahmatullah alayhi kenn soloo na ko ci sanad bu wér mais <laughs> waxoon naa dinaa def tar dinaa wax ñu ko solo mais dama ko fàttewoon léegi kon mooy. Euh, ngeen may ma tuuti rek di jéggalu nag ci oubli bi oubli bi waaw ci fàtte gi léegi euh, kon mooy xadis bi boobu noonu euh, nga xamante ne ci la Seydina Usmaan ñëw indi ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Sa'd ngir mu ngir mu jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent moom ngir tamit mooy dafay jaare tuub bam naan ko bàyyahu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu noppi rek Seydina Usmaan répété waat radiyallahu anhu bàyyahu ya rasulallah yonent mi alayhi salaatu salaam tey nga jaayanteeg moom rek yonent mi alayhi salaatu salaam noppi ba ñetteelu yi mu ko waxaatee yonent mi alayhi daal di tàllal loxoom jaayanteeg moom ba mu ne mu naan ndax amuloon kenn ci yéen rachid koo xam ne ku ku ku ku ku yeewu la ah ba mu gisee ma ma toog ñetti e, noppi de waxuma dara mu jóg daldi cor doqam ba ansaar yi ba ne woon dafa nidaroon ne moom moo koy rey ne ko man daa jekki rek romb ma ma gis Seydina Usmaan bi may jaajal sama jaasi ma ñëw fekk ko mu toog sa kanam ma taxaw doon la xool rek lan ngay def Ah, aka mënoo ma woon a def signe rek ci sa bët yi comme ça ma xam ne danga bëgg maray ko maray ko ci sa asakon booba mu ne ko maa yanbaghi li li nabiyyin an takuna lahu xaaidatu ayun wala inna ci beneen riwaaya laa yaqtulu bil ishaara ab yonent warul ci yonent muy am bët boo xam ne bët buy wor la waaw wala inna nabi inna nabiya dëgg dëggub yonent laa yaqtulu du rey bil ishaara ci junju xadiis boobu noonu imaam ibn isxaaq moom soloon na ko waaye amul sanad waaw imaam at-Tabari it soloon na ko ci taarixam ci yoonu imaam ibn isxaaq waaye it amul sanad amul sanad mooy amul càllale te amul càllale mooy wérul waaye xadiis bi dafa am leneen lu koy appuyer yeneen xadiis yu mel ni moom muy xadiisu seydna imaam abu daawud biñ la waxoon te mu génn ko ci kitaabul jihaad ci baabu qatlil asiir waaw naka noonu imaam an-nasaa'i sanadam wér na boobu imaam an-nasaa'i imaam an-Nasaa'i mooy mooy kan nan la tuddoon sànq wax nañ imaam hmm, at-Tirmidhi euh, mooy Seydina Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaani imaam an-Nasaa'i nag nan la tuddoon Seydina Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i abu Abdirrahmaan loolu moo doon dàkkantalam imaam Muslim Abul Husayn imaam Sulaymaan ibn Ash'ath dàkkantalam mooy Abu Daawuda Seydina Akini an-Nasaa'i dañ ko doon moom mooy Abu Abu Abdirrahmaan an-Nasaa'i moom it solo na ko ci buntu bi mu def ci àttey koo xam ne dafa murtad solo na xadiis bi na ko noonu imaam alxaakim an-Naysaabuuri indi na ko ci almustadrak ala saxiixayn bi muy dab dabaatal lim wax na ko noonu imaam abu Ya'la ak imaam al-Bazzaar abu bakrin al-Bazzaar boroom majma'u zawaa'id tudd na ko mu imaam al-Haythami mu ne rijaaluhuma thiqaat mooy góor yi nekk ci càllale yi imaam abu yaala ak imaam al bazaar góor ñi nekk ca càllale boo bële ñu dëgër lañu kon léegi foog naa c'est bon léegi kon ñu jàllaat ñu ñëwaat ci ibn xatal ibn ibn xatal moom kon moom li tax kon ñu yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ñu ray ko imaam Ibn Isaaq ne mais mais euh, wax naa la riwaay imaam Ibn Isaaq bii ñu nekk amul càllale mais wax nañ la imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi daal na koy soloo daal na koy solo mais moom joxewul explication bi joxewul imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi moom. joxewul muy xadiis seydna anas radiyallahu anhu dane anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama daxala makkata yawmal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar fa lamma naza'ahu jaa'a rajulun fa qaala ibnu xatalin muta'alliqun bi astaaril ka'ba fa qaala iqtulhu imaam seydna anas xadiis mu ngi ci sax imaamul buxaari ci kitaabul maghaazi rahmatullah imaam al yi mu ne ci xadis boo xam ne mu ngi ko jële ci imaam seydina anas ibn maalik ibn damdam radiyallahu taala anhu arda mu ne se yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu duggee màkka fatxu màkka boppam lii la ci ab casque la soloon casque ah, waaw waaw <laughs> hada huwa tawakkul casque casque la soloon waaw ab casque la soloon fa lamma bi mu ko summee jaa rajulun benn waay ñëw xadis bi eh, eh, boroom boroom Muwatta soloon na ko muy imaamu Maalik ci yoonam sax la ko imaam al Buxaari jële rahmatullah alayhima bi mu ko summee mu ne benn waay dikkal ko ñëw na yonent bi aleyhi ne ko Euh, euh, euh, ibnu xatal ibnu xatal de ah, muta'alliqun mu nga jàpp mooy ci ci ci ci ci yére yi ci mbalaanu kaaba gi ci ridoy kaaba gi mu ne ko uqtulhu faat ko demal nga fekk ko fam nekk nga daal di koy éliminer léegi nag mooy kon imaam al-Hafiz al solo na ko mais explication bi lan moo tax loolu nag la loolu la imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi di nettali na ko noonu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi voilà eh, ak ñeneen ko ak ñoom Abu Dawud imaamu Ahmad ibn Hanbal ñi ko solo bari nañ léegi eh, eh, moom dafa newoon jullit waaw léegi bi mu nee jullit nag yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di koy yónni ngir mu dem dajale ci zakat yi mooy musaddiqan bi mu wax fi pas dëgg na ah. <laughs> ngir <laughs> walla li li imaam ibn eh, ibn Isxaaq rahmatullah alayhi wax ne <laughs> wa innama amara dëgg-dëgg boo gisee yonent mi alayhi salaatu salaam digal bi qatlihi digle bi qatlihi ci ñu rey ko moom Abdul dafa ne woon musliman koo xam ne jullit la woon fa ba'athahu rasulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam musaddiqan yonent mi alayhi ko musaddiqan fii nekkul ngir muy dëggal déedéet mooy ngir mu nekk koo xam ne mooy res azaka yi dem jëli ko ci ñi mu koy jëlee récupérer indil ko mooy wal amilina alayha góogale yonent mi alayhi salaatu salaam yónni ko ngir mu dem dajale ji sadaqaat yi muy paasarax yi mooy azaka léegi nag wa ba'atha maahu rajulan min al ansaar yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy booleeg benn góor ci benn ci lamsaar yi ci waa lamsaar waa ahlul madina radiyallahu anhu ànd ak moom mu ne wa kaana maahu mawlan lahu yaxdumu moom nag dafa amoon euh, dafa àndoon ak benn waaye benn jaam boo xam ne da koo libéré woon euh, bu ko doon liggéeyal boo xam ne jullit la woon moo Abdallah ibn Xatal wala Abdul Uzza ibn Xatal fa nazala manzilan léegi bi ñuy doom dem ci yoon bi ñu wàcc benn def escale fenn wa amaral mawla an yadbaha lahu taysan léegi nag mu ne jaamam bi ne ko rendil ma benn euh, euh, ci sama euh, tays tays mooy kii moom lañ naan mooy genre li <laughs> nga dégg tubaab yi naan bu bukk bu bu ñoom nuñ koy liir sax bukk ngeen baal ma ci français yu leer wi B <laughs> waaw mooy mooy bëy yooyu wajuumul lool mooy bukk lool la mooy bëy yu ndaw yi léegi eh, nga xam day am sikkim bi nii moo tax nit nit dangay gis bu amee benn euh, tubaab yi ku am sikkim bu ndaw nii dañ naan moom dafa am benn bukk quoi <laughs> léegi eh, eh, mu ne léegi mu rendil ko benn gàtt ci léegi mu waajalal ko ko wax ko jaamam bi mu libéré woon te àndoon ak moom ak lansaari bi mu léegi ne ko nag boo paree fa yasna lahu ta'aman ngir boo paree nag nag ma ci defaral préparel ma ci benn plat mooy nga waajalal ma ko toggal ma ko ba bu ma yeewoo daal <laughs> man koo jëfandikoo léegi nag fanaama mu tëddi nelaw ndax dafa sonnoon fastayqadha léegi bi mu nelawee ba yeewu mu yeewu xool wala yasna lahu shay'an mu gis ne jaamam bi daal defaru ko dara moom it tëdd na mais c'est normal yéen ñépp sonn waaye daal deful dara fa ada alayhi fa qatala mu daal di jóg fekk ko fi mu kii mu dal di koy rey ci saasi waaw ba pare summar tadda mushrikan mu dellu ne nekkatuma jullit sax daw xam na ne rey na te jullit la rey mooy xam na àtteem bi koy xaar léegi nag ci kaw loolu mu jaare fa faq daw makka ne moom léegi nekkatul jullit ab yéeféer la waaw imaam alxaafiz ibn xajar euh, tudd na ay riwaaye yoo xam ne ñëw na di wax ci wàllu ci affaire ibn xatal mi mu ne ah imaam ad-Daaraqutni raxmatullaahi alayhi dafa solo ci yoonu imaam Maalik imaamu daaril hijrati boroom ngir bi raxmatullaahi alayhi ci xadiis boobu yonent mi alayhi salaatu salaam dane comme que lii la imaam euh, euh, Abdallah ibn Xatal wala Abdul Uzza ibn Xatal rey jullit ba pare ñuy wax loolu rek loolu te yaa ko tey man xatal nafsan mooy bokk na ci yi nga xam ne nit ki dañ ko loolu dañ ko dañ mooy ku rey bakkan te tey ko kooku sentence fii mooy dañ koy rey an nafsu bin nafs xam na ko loolu benn crime la boo xam ne loolu jar nañu rey ko mu teg ci beneen crime mooy mu ne génn naa ci diine ji nga xam ne boobu it jar nañu rey la léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam ci riwaa imaam ad-Daaraqutni bi boobu jaar ci imaam Maalik rahmatullahi alayhi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane après lool man ra'a minkum nu xatal falyaqtul képp koo xam ne gis nga nu xatal nanga ko rey mu ne ba léegi ci riwaaya Zayd ibn an Malik mu jële ba léegi ci imaam Malik ci sanad boobu mu ne wa kaana ibnu Xatal yahju rasulallah sallallahu alayhi bi shi'r non seulement yemul mu ba ñibbee Makka waaye <laughs> mu mu mu mu ray jullit ñu naan déet mu tubbi ñu ne déedéet mu nekk Makka nag di di def ay diatribe yu bon di bind ay ay ay vers yu bon di ko yóbbu di di ko di ko adressé yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ku ko gis ku ko gis rek nang ko rey moo tax far nañ ko faat comme li imaam Anas wax ci sax xadiisu di nekk ci saxi imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi waa ji ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ibnu xatalte muta'alliqun bi astaaril kaaba mu ne uqtulhu léegi kokkat la imaam ibnu Isxaaq rahmatullah aleyhi mu ne saxaaba bi nga xam ne moom lañu wax Sa'id ibn Hurayth ak Abu Barzat al-Aslami tuddoon nañ ko jotaay bi weesu mi ngi doon laaj kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktubaat moom lañ laa doon naka la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jullee waxtu yi juróom yi ci yan waxtu la ko doon jullee xadiis ba mu ne saxiixayni moom imaam Abu Barza al-Aslami imaam ibn Isaaq dogu na ne ñoom ñaar ñii ñoom ñoo muy Sa'id ibn Hurayth ak Abu Barzat al ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo Ray ibn Xatal mooy ñoo ko rayal ñoo ko dóorandoo jaasi kanta imaam al-Waaqidi moom moom dane euh, Sharik ibn Abda al-Ajlani moom moo ko moo ko rey waaye ne lool wax la mu ne loolu wax la imaam al waaye mu ne li gën a dëgër nag mooy Abu Barza imaam Abu Barza al-Aslami mooy ki nga xam ne mooy ki faat eh, Ibn Xatal kon kenn nango léegi am na ñeneen ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dafa waxoon ñu rey leen léegi comme que ñu ngi ci Ibn Xatal ñu ngi ci ibn xatal mooy duñ ci jógeegul ndax wax nañ la ak ñaari waykat ñaari waykat ñaari waykat wa qaynataani kaanataa libn xatal kaanataa tughniyaani bi hajwi nabi sallallahu alayhi wa imaam al-Hafiz ibn ne ñaar après Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh après ibnu xatal abdul uzza wala abdullah ibnu xatal am na ñeneen ñaar ñoo xam ne yonent bi alei satu dafa digaloon keroog ñu faat leen muy ñaari waykat yoo xam ne mu ne kaanataa libn xatalin ibn xatal moo leen moomoon ay jaamam lañu woon yu jigéen yoo xam ne ay ay chanteuse lañu woon nit ñu sàggan lañu woon waaw mooy dañoo bokkoon yàlla nattoowoon na leen ñoom euh, au ñu nekk jullit non seulement déet ñu nekk nekk ñoo xam ne dañuy way ay chanteuse lañ yoo xam ne dañ doon way luñ doon way bi hajwi nabi sallallahu alayhi wasallam ñoom daal seen way yi lenn la woon mooy way yi yépp ngañ yonent bi alayhi salaatu wasallam la woon lii moom c'est sûr boo demee Ibn Xatal li mu doon bind ci chenre noonu comme ni ñu gisee ci boobu ci yoon imaam Maalik doon bind chenre di ci di ci ŋañ yonent mi alayhi salaatu loolu moom ñàkkul ne da leen ay wayam ay poemam la la ñuy doon way ak seeni yos yu ñuy créer wala yu ñuy jëlee feneen waaw imaam ibnu Isxaaq nee na kook ñooñu fartanaa la wa saaxibatuha wa kaanataa tughniyaani bi hijaa'i rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa amara rasulullahi sallallahu alayhi bi qatlihima maa mu ne ñoom ñaar ñii nag fartanaa am na moom lañ la doon wax sànk ñeeni ñeenañ imaam ibn Sa'd nee na fartanaa ak wa saaxibatuha ak mbokkam bi mooy àndandoowam bi ñaari jigéen lañu woon am ñu ne eh, eh, eh, kii bi mbokkam moomu noonu ñuy wax na la tuddoon waaw xarina na ah. léegi ñoom ñaar nag comme que lii lañ doon def moo tax gaa yi bind xam nga ñi ay way lañ doon def ndax loolu lañ doon ñee di bind ay chanre di wax mook waajuy caricature sorewoo yii na yem rek yonent bi alayhi salaam nga naan da ngay caricature yonent bi alayhi salaam wala da ngay bind ay article di ci ŋàññi yonent bi alayhi salaam naan moom euh, criminel la woon wal iyaadu billah rey na ay temps nit ci loo xam ne kaddaab yi koy wax xam nañ ne benn bomb bu bu bu bu Amérique sànni ci ci guerre mondiale rek moo ëpp moo ëpp lu ñu rey ci xare yi l'islam bi def waaw waaye mu ne nag ñee c'est les ñoom am nañ ci droit ba tey jii lu ko leen neex bombarder c'est les lumières c'est la waaye muy kazzab boo xam ne bu mag la li ci gine a yéeme sax léeg-léeg mën a jullit la te xamul ne kooku ba mu génnee ci diini ji yàgg na wal iyaadu billah kooku it àtteem mooy dee mais kan moo koy rey waxoon nañ la ne gis nga ñii nii yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne moo taxawee rôlu chef d'état chefu dëkk bi chefu jullit ñi réewu jullit ñi mooy joxe digal ne rey leen c'est pas ay kenn ci jullit ñi moo naan ah waa ji def na li xaaral ma dem kon faat ko directement non. man raa munkaran falyughayyirhu bi yadi loolu c'est les autorités wala sa kër ku fa nar a def lu lool nga jël ko sànni ko ci biti daldi tëj sa bunt yi yonent alayhi salaam moo doon wax moo tax euh, du dangay ñëw naan bon ma léegi man damay dem fajal sa bopp jël say kalachnikov dem daldi kof waa ji déedéet ndax xam nga l'islam li tax loolu mu koy tëj mooy après anarchie lay indi anarchie lay indi ku nekk mën naa rey ku ko neex bu ñu waxee mu ne parce que dafa def lii diine ji waaw moo tax loolu autorité moo koy def autorité yoo koy def xoola euh, Abu Sufyan ibn al Haris ibn Abdul Muttalib keroog bi ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam ko ci yoon bi bi muy ñëw mag mais soxlawu ma ko kooku dafay yàq hataka bi moom moom dafa xotti sama der <laughs> Abu Sufyaan <laughs> mais amul benn saxaaba boo xam ne dafa tëb ne xaaral ma ay Abu Sufyaan mu ngi nii gis nañ ko laata ñu koy wax yonent mi alayhi salaatu salaam non te yonent mi alayhi salaatu salaam tamit joxewul woon digal na rey leen comme ni mu wax nii kon loolu la te pourtant moom ñi ñii doon ni ni Abdullah ibn Xatal doon def noonu la doon def ah sauf que Abdullah ibn Xatal moo gën a garaaw moom dafa nekk jullit tubbi ñu naan déet mu rayu jullit. ñu am déet muy saaga yonent bi alayhi salaatu salaam ko ŋaññi kooku moom double non kooku triple waaye quadruple peine la am alors que kële même bu dee li mu doon def moom loolu eh, loolu bàkkaar féetewu kaw di di di ŋaññi yonent bi alayhi salaatu salaam rawatina koo xam ne yéen bokku lépp yéen a bokk maam direct Abdul Muttalib ay seen maam yéen ñaar ga amul dara looy def ngay yàq deram ci dëkk bi di ay ay ay higa yooyu def ndax c'était un grand poète Abu Sufyan ibn al-Harith comme niñ ko gisoon radiyallahu mais yonent mi aleyhi salaatu saxaaba yi tëbuñ ne agsi na nañ ko rey gi saa si non Abu Sufyan ak lam doon def Seydina Omar ba mu nee da koy rey ba ba eh, <laughs> ko Seydina Abbas Omar naan ko bàyyil ma ma rey ko moom Abu Sufyaan mi mais yonent mi alayhi salaatu salaam d'accord ci loolu dana Seydina Abbaas àndal ak moom euh, sa tànt ba suba nga ñëw kon loolu la mooy du ne ku nekk mooy tëb parce que ñoom diw def nañ lii yonent mi alayhi salaatu salaam lu dul noonu mais yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam bi muy dund nit ñi dañ ko doon wax lu dul noonu mais kum newul woon def leen ko lii saxaaba yi radiyallahu anhum doon ñoon tëb dem ci waa ji éliminer ko ci saase lu dul ci ndigal lu dul ci ndigal xam nga ne moos xam nga ne moos Abu Sufyan sayyidu Quraysh li mu def lépp ak bakkan yi rot ndax moom ci jullit ñi ba mu ñëwee keroog Makka euh, Medina di laaj ci trêve naan nañ yokk ci trêve beeg kooku bu doon ne ku mu neex na nga tëb ray ko la neex la rey nañ ko bu yàgg laa muy agsi ci yonent bi salaam Abu Sufyaan mi na ma may ma la wax sànq tamit noonu kon am na saxaaba yu bari yoo xam ne dañoo mujj tuub ray nañ leen bu yàgg avant ndax yañ doon def avant mais mbir yi demewul noonu l'islam dafa am li nga xam ne mooy autorité am autorité hiérarchique loo xam ne ñi ki ci am dafa mooy ki jiite jullit ñi ki jiite réew mi moom moo ci man a joxe ndigal li nga xam ne kazzab yi nga xam ne ñooy woote ay démocratie yooyu ñi nga xam ne noonu la ñuy nangoo te sax ñoo xam mooy dañ leen koy wax ngir wax leen ne ñu delloo leen ci seeni corde même faalewuñ seeni wax ndax ñoom laa xaye duñu duñu dara mooy ñoom ni ñuy nangoo président de la république benn dëkk France walla Norvège wala États-Unis wala Royaume-Uni premier ministre bi dëkk daldi kii ne joxe ndigal ne nañ éliminer diw yónni benn commando ñu dem éliminer ko loolu li ñuy jàppe ne c'est normal loolu it ci islam loolu la lu ko raw la ndax ci islam gi fi dëgg la mooy yàlla mooy digle waaw autorité yi lu ñu lu ñu jiite ñooy xool ku ñu war a éliminer ci loolu bu ñu ko waxee léegi ay nekk fi c'est des assassinats tudd leen ko lu leen neex waaye noonu la buñ nee kii amara bi qatlihi alayhi salaam naqtulu wal iyaadu wa insha allah saxaaba yi noonu lañ doon def mais du ku nekk itam di ko wax di di di di di naan nañ leen def lii nañ leen def lii moo tax gaa yi ñaari jigéen ñi nag lii ñu doon def moo tax yonent bi alayhi salaam daal di leen faat léegi euh, muy wax nañ la fartana ak qarina léegi est-ce que faat nañ leen loolu mooy laaj bi ndax nañ leen faat ak faat nañ leen i bokkul gis nañ <laughs> te yi bi weesu ko ne Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dana woon faat leen ko te pourtant kenn faatu ko parce que dafa gaaw ñëw tuubaat ñii nag loolu moo dal kenn ki kenn ki lañ rey keneen ki mu dal di tuub waaw moo neen ki daldi dañ koo ñaanal njekk ci yonent bi alayhi salaam ñaan mu sécuriser ko mu daldi tuub keneen ki nag moom deful lool ñu di koy faat moom wax naa la imaam alxaafid ibn Hajar nee na Arnab ndax dañ ne Arnab am na Arnab mawlaatum ibn Xatal Arnab benn jigéen boo xam ne moom it yonent bi alayhi salaatu salaam boo dafa tuddoon ne nañ ko rey kooku ibnu xatal moo ko libéré woon te nañ la ne ñaari jigéen ñële tamit lan lañ woon xaynataani yooyu imaam kii moo ne imaam alxaafiz ibnu xajar rahmatullah alayhi moom moo ne ñoom xaynataani lim kaanataan ibnu xatal waaye bu dee imaam ibnu isxaaq moom waxul lool imaam ibnu isxaaq moom dane rek euh, waaw si si wa kaana lahu xaynataan moom la si si si ibnu xatal kon moo looloo tax mooy moom la ñaari jaamam lañu woon yu jigéen yoo xam ne ñoo doon ŋañ yonent bi alayhi salaatu salaam di ay chanteuse léegi mu am keneen kuñ ne Arnab Arnab nga xam ne moom it Ibn Xatala ko moomoon moo na imaam al-Hafiz Ibn euh, Hajar ne euh, ak keneen koo xam ne imaam Ibn euh, Ishaq da ko tudd muy Ummu Sa'd moom it dañ koo faat Arnab it faat nañu ko léegi imaam alxaafis ibn xajar mu ne man yaakaar naa ne wa yaxtamilu wa yaxtamilu wala yuxtamal an yakuna an takuna arnab wa umm sa'd huma alqaynataani ixtulifa fi ismihima aw bi'tibaar alkunya wal laqab man yaakaar naa ne am arnab ak umm sa'd comme ni waxoon sànq ñoom ñooy ñaari faam yële fartanaa ak ki nga xam ne mooy qarina waaw dañu dañuy wuute nag ci seeni tur ak seeni dàkkantal waaw léegi kon loolu la mooy kon kon Arnab wax nañ ay eh, mbiram ak Ummu Saad mooy soit kon kon Arnab mën na nekk ne moom mooy Ummu Saad Arnab ñu koy dàkkantale Ummu Saad wala muy Fartana walla Arnab di Fartana wala Ummu Saad mi nekk Qarina waaw am na ñu ne Qarina lañ rey am ñu ne noo Fartana lañu rey loolu ay wuute la mais daal am na kenn lañ rey daal ci chanteuse yi keneen ki moom dafa ñëw ñu ñaanal ko ñu sécuriser ko nu mu gën a gaawee yonent ma lay saa saam nangu après ñu daal di koy eh, mu daal di nekk jullit léegi kon gis nañ ibnu xatal ak ñaari jigéenam yoo ñooñu ñaari jaamam yoo yële léegi mu am ñeneen mu am ñeneen ak kan saara saaratu saara mawlaatu banil muttalib saara bii tamit bokk na ci ñi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa digle woon nañ leen faat euh, moom mii nag lañ ne la ñenn ñi ne Seynal Abbaas a ko moomoon waaw Seynal Abbaas ibn abdil muttalibi mooy ki nga xam ne moo ko moomoon moo imaam alxaafiz ibn xajar ne wa hiya allati wujida maaha kitaabu xaatib moom mooy ki nga xam ne moom lañ trouvé woon eh, eh, eh, téereeb yaa ngi fàttale ko affaire boobule seydna xaatib ibn abi baltaata radiyallahu taala anhu eh, bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di waaj génn ah bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di waaj génn di dem fële di dem di ñëw Makka ngir ubbi ko Seydina kii nu mu tudd Xaatib eh, eh, ibn Abi Baltaata moom daf ko joxoon benn lettre ngir mu jox ko. Euh, euh, euh, lenn ci kilifaay Quraysh yi waaw ngir lan ngir mu yëgal leen ci xabaaru yonent mi alayhi salaatu salaam ndax comme que dafa am famille pour bu waa Quraysh nag nee jullit ñi du ngeen dugg wala ñu jàpp ay rey ñi nga xam ne yéen seeni mbokk yi ne ci biiru seen njaboot buñ gisee lool man comme que man bokk moon ci ñoom man xaatim bu ko defee loolu tax ñu bañ maa bañ a def dara defal ma dara sama njaboot ndaw soosu nag la am na ñu naan ummu saara ku mel imaam alxaafid ibn kathir moom ummu saara la wax kaana mawlaatan li quraysh waaw moom euh, kii la woon waaw ci waa Quraysh la waa Quraysh ñoo ko libéré woon am na ñu ne Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib ci boppam moo ko libéré woon am na ñu ne waa kër mbokki Abu Jahlin yi tamit ñoom ñoo ko libeere woon loolu ay wax yu wuute lañ léegi dafa dikkal ndax lan moo ko indi woon xam nga maa ngi la doon wax te jamono yooyu waxoon naa la ne am na riwaay yu ne looloo ko fa indi mooy dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaam di jàmbat quoi ñàkk gi waaw. fekk moom moom moom Saara wala umu Saara mi ab musicienne la woon mooy ab chanteuse la woon comme gaa rek xam nga Makka moom Makka moom c'était las mooy noonu la woon de gis nga taraf ji taraf jéeg yooyu noonu nekk gaa koo ci gis mu naan am sax damay bëgge looloo fa xewoon de ah kay fii est-ce que du Nevada sa xaw ma Las Palmas xaw ma xaw ma waaja euh, mais mais mais mais jeu de cartes yeeg affaire jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi mais mooy yooyu daal njaaloo yi xas seen yoonal gars yi fo rek nag am na ci ci biir lëndëm boobu am na ci yoo xam ne même sans l'islam sax ñoom dañ ne woon yooyu duñ ci dugg quoi ndax yooyu affaire comme Hind. Hind bint Utba dinañ gis buy tuub li muy wax nag yonent mi alayhi salaatu salaam mooy malgré Hind ni mu nee mushrika sawaay bu màgg ba nangoo jël xolub Seydina Hamza di ko màtt di ko sex malgré tout ça mu ne yenn yi moom loolu góor du ko def quoi waaw ay jaay sa bopp fii ay prostitution wa yooyu pourtant moom ku doon wax loolu Hind ci biir shirk sax moom dafa ndax loolu mooy mooy mooy mooy dafa am yoo xam ne safa si fa yooyu yëf yu so yu suufe yooyu saway nit même bu bu bu gëmul dara sax personnalité bi yenn war na koo tax du ko def waaw mais nag <laughs> boo fi bàyyee lislaam nag man nga ko commencer mais bu tentation yi takkarnaasee da ngay succomber man nga nekk sax jullit ñaata jullit ngay gis ñu succomber ci yooyu mais baabullahi lam yaku murtaja buntub yàlla masula tëju te kenn du ci ñàkk désespoir moom du tëju waaw yow seen sa yéene ñëw tàllal koy loxo ngir mu jéggal la te doo ci delluwaat mu jéggal la bu yàlla defee nga tombewaat ci ndogalam nga tombewaat ci garaawul ñëwaatal waaw inna laa yamallu hatta tamallu buur yàlla du du du du yokkat ci di leen baal fekk yéen yokkatu ngeen yéen jaam ñi ñun jaam ñi di ko ñaan mu jéggal na waaw akbar huwal karimu léegi moom nag loolu la doon def mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wa salaam euh, nettali bii nettali bi euh, imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi mu ngi koy tudd euh, léegi euh, moom moom moom bi nga xam ne boo demee ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al Bayhaqi imaam al Bayhaqi mu ngi koy tudd affaire bii nii ñuy wax nii soloo ko fa bon Euh, dañoo euh, man maa préféré ba ñu tudd càllale beeg yooyu pour ñu pour ñu gaaw ndax li ñu dese foog naa neuf minutes ñu des léegi euh, bi nga xam ne moom ci la ñëw ndaw si léegi yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne dafa soxla woon ñu dimbali loolu ko diwoon mm, fële euh, Makka non Medina ndax chanteuse la woon nawaaxa la woon mooy ñi nga xam ne bu kenn faatoo ñoo la yuuxulal di la jooy les les crieuses lañ ko leen di woo xaw ma les pleureuses di la jooyal gars di leen fay ñu mel ni ñu gën a mel ni ñoo gën am dëj waa ji xam nga loolu am na ñu koy def damay dégg bon wuuru ma nag biñ nee gone fële Sénégal lañ doon wax ne chrétiens yi dañ koy def ñoo xam dañ leen di jooyal ñu leen di fay bon loolu nag man manuma koo affirmer parce que masuma koo gis waaye dégg naa nag rumeur ñu koy wax ndax am na wala nag amul loolu manuma ci àddu mooy façon yu mel noonu am na sax ñu naan yenn kii ñoo xam ne yenn yenn euh, yenn askan yi ci ci ci kii yi nu mu tudd dañ koy def moom nag ab waykat la woon non seulement mais da doon jooyal gaa yi ku di ku faatule léegi mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam avant fatxu Makka mu ñëw Medina ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir mu jokk mbokk gi leen boole daal di koy wax ay aajoom waaw moom saara ah, ah. léegi yonent bi alei salaatu salaam ne ko maa kaana fi ghinaa'ika maa yughniik ne ko ah yow sa way yi nga nekke Makka moom lool amoo ci lu la doy yow sa way yi nga nekke Makka hein amoo ci lu loo xam ne moom mën na laa doy ba nga man cee jàpp mu ne ko inna qurayshan mundu qatli man qatala minhum bi badrin tarakul ghina mu ne ah yonente bi alei salatu salaam quraysh de bañ leen rayalee ñañ leen rayal ca badar ba léegi bàyyi dañoo bàyyi ay kii nii ñoo banañ ko ay way nii ils ne sont plus comme nañ meloon avant bëgg gi <laughs> mooy ñoom it jàpp bëgg mooy seen way yi daal lañ koo way mooy niñ doon investir ci mbumbaay mi dañ ko Badar daa am lum kase ci ñoom benn cassure bu mag la def ci ñoom Quraysh daal demeetul noonu daal moo tax dëkk ba neexatul <laughs> léegi yonent ma lay saab saab daal di koy dimbali bon daal di koy fa awsalaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa awqara laha ta'aman fa rajaat ila léegi mu daldi yonent ma ne saar saam defalal ko benn eh, ay ay dund dafa ko dund loo xam ne mën na ci dund ci ay ñam yooyu waaw utal ko benn waruwaay boo xam ne mën na ci kii dem léegi nag bi mu doon génn nag ci la ko xaatib xam ne moom day ñibbi ci la ko joxaale woon lettre ba ba ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di koy kar ne ko génneel lettre bi mu naan ban lettre yéen benn dañuy man rek ñëw naan ma ay ban lettre mu ne ko la taxrujunna alkitaaba aw la nulqiyanna siyaab ah, asadullahi alxaalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne ko mane femme bu fi nekk di jéem a ñàkk xam-xam di jéem ñàkk mel ni ku xamul li xew maa ngi lay benn affaire di nga génne téere bi walla dinañ la futti de dinañ la summi ba nga set waaw génn téere bi mu ne ko bam gisee nag ah détermination gi mu àndal mu ne ko won ma ginnaaw mu génn ko ci karaw gi ci bopp bi la ko la ko laxas la ko lëmasoon ci létt yi léegi nag moom bi mu delloo fële Quraysh mu ne wa kaanam nu xatal yulqi alayha hijaa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa tughni bi waaw léegi nag bi nga xam ne ci la dellu Màkka noonu ibnu xatal miñ la wax mooy moom moom dafa mel ni moom c'était le producteur bu doon tey dañ naan le producteur des chanteuses quoi moom moo leen di produire mooy sax seen kii nu tudd seen script mooy ki leen di bindal way yi waaw bu ko defee ñoom amul dara lu dul nabaat bi neex rek te ñu sàggan seen yaram rek ñu sàggan ñi topp leen waaw quant à li ñuy wax moom bind na ko pare mooy lool moom ça saaba ça jar moom dina jar ndax yonent bi alei satu salaam moom Quraysh ko ko fay ŋàññ ku Xatal nag di ko jox ay weer yu muy yu muy dugge yonent bi aleyhi salaatu moom moom moom fi mu moom fi mu àggeeg yonent bi aleyhi salaatu salaam di waajal jullit ñéeg loolu ak lim ko def moom moom naka la fi mën a lu mu gën a gaayu soppeeku bay topp ibn xatal mii moo tax dëkk dëkk ku yées baaxut ndax bu xalaatoon li koy nent ma lay saab saab doon defal rek manoon na ne ah man nag moom dumaa koy ŋàññ ndax bi ma demee ñàkk ma yóbbu woon ca moom ma dem melina di seet sama ngir ñu dimbali ma moo ma dimbali waaye yemul ci lool muy ibn xatal jox koy mbir xam naa nag sûrement da ko assuré ay mbir waaw léegi nag muy dugg yonent bi alayhi salaatu salaam ci wayam yooyu moo tax nag yonent bi alayhi ne saara moom moom it tey ku ko fi fekk moom nag ko faat <laughs> mais moom nag dafa dafa gaaw tuub nag après bi lool amee bi ñu leen Makka moom est nañ ko kenn reyu ko lu tax kenn reyu ko ndax dafa gaaw tuub <laughs> moom dafa tuub waaw nekk ab saxaabi après bokk ci maslamatul fatxi ñi nga xam ne ñoo tuub ci fatxu Makka dund na sax dund gu gudd après dund na bu dund gu gudd ba ci xilaafa Seydina Umar Seydina Umar bin al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu kanta imaam al moom nee na ah, non non non saara mii dañ koo rey bal qutilat comme ni ko imaam al-Haafiz tudde non non saara dañ koo faat ah. non moom dañ koo faat waaye li siiw mooy ne faatuñu ko dafa mujj waaw ba dund na ci ba ci xilaafa seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi kan moo des ñi ci des nag bu ku ñu ci commencé tey du xam naa tey dañu yem ni kon gis nañ kan tey Abdul Uzza wala Abdullah ibn Xatal ak kan ñaari waykat yi di Fartana ak Qarina walla Umm Sa'd ak Arnab mawlaatu ibn Xatal am nañu comme que dañ ne benn lañu ñaar ñooñu ñaar ñi ñaar ñee rek ñaari chanteuse yi ak kan ak Saara ak Saara mawlaatu banil muttalibi moom it gis nañ ko boo seetloo kon ñoom ñan lañ ci faat ñaar kese lañ ci faat ibnu xatal lañ faat ak benn ci jigéen ñi kanta beneen chanteuse bu dafa moom dafa mujj dafa mujj tuub ak saara dafa mujj tuub ci li gën dëgër kon ñaar lañ faat ñaar bi ci ibnu xatal le metteur en scène le producteur moom mi nga xam ne moo leen doon euh, euh, irrigué ci ay way yu bon yu mu de yonent bi sallallahu alayhi moom lañ faat ak beneen jigéen bi ñaar ñi daldi rëcc léegi nag kon boo dajalee li ñu gis tey ak kiñ gis bi paase gis nañ euh, abdallah ibn saad ibn abi sarh radiyallahu anhu ak abdullah wala abdul uzza ibn xatal ak fartana ak qarina wala umm saad ak arnab mawlaat ibn xatal kon ñaataangook kaata bokk ak kan saara ñuy cinq kon gis nañ cinq mu dese ñu kan ci jotaay bii di ñëw jotaay bii di ñëw nag ñu war a gis keneen koo xam ne yonent bi dafa tuddoon selon riwaaya yi ne nañ ko faat muy Ikrima ibn Abi Jahl di doomi Abi Jahl ban Abi Jahl ibn Hisham kàccoor bu rëy bi nga xam ne hatta awaam xam nañu ko abu jaal gi gaa abu jaal moom la léegi doom ji nag Ikrima Ikrima moom la gis ci jotaay bii di ñëw insha allah kon moom moo ñu dese Ikrima ak al-Huwayrith ibn ak Miqyas ibn Subaba ak Habbar ibn al ak kan le grand le grand poète Ka'b ibn Zuhayr Ka'b ak al-Harith Tulatil voilà kon ñooñu ñooñu dese ak Wahshi moom gisoon nañ ko ak Hind bint ba ñoo ñépp euh, Hind gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasul Wahshi ibn Harb moom gisoon nañ tarjamaam ba pare kon bii di ñëw ki ñuy gis mooy say mooy Ikrima ibn abi jahl moom nag bokkoon na ci ne nañ ko faat léegi moom nan la mujje faat nañ ko faatuñu ko ak nu ay mbiram mujje loolu la ñuy gis inshaa allahu taala ci jataay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in